bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd fasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julli di noo leen di nuyu di dellu si war ci sunu waxtaanu fajar di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole ñu defal tawfiq te defal ko mboolem jullit tey ñu ngi ci fukkeelu jotaay ak juróom benn ci téere bii di Ashriyaat Ibn al-Qayyim alayhi rahmatu rabbil alamin li Cheikh Abdul Aziz Ibn Daxil al-Mutayri hafizahullah ba tey rek ñu ngi ci leeral e, lor yi nga xam ne mooy yàlla dina ko indil aji mooy ji ci koosu juróom-ñaareel bi ndax dafa bari lool lim lambo ci ay lor ndax leeral na ci ci njëlbeenu bi juróom-ñaareel bi ne la septième bi ci ne e, Euh, doomu aadama ji dafa war di xalaat di bàyyi xel jeexit yi nga xam ne mooy yàlla mën na koo jur mu ne ba tey ñu continuer rek muy leeral ba tey mooy yàlla yi eh, li nga xam ne mën na koo indil kii mooy ci cause juróom-ñaareel bi nee na wa minha annahu yuhramu xalaawatu taa fa ida faalaha lam yajid atharaha fi qalbihi min alxalaawati walquwati wa mazid aliman walaqli walragbati fi alaxira fa inna taa'ata tusmiru hadhihi thamarati wala budd nee na wa minha bokk na ca lor yi nga xam ne mooy yàlla dana ko indi mooy annahu moom day yuhrimu mooy aji mooy ji yuhramu def na ko xañ xalaawatu taa'ati neex neexitu topp yàlla fa idha fa'alaha bu ko defee bu jef buy jëf jaamu yàlla gi lam yajid asaraha fi qalbihi ci ab xolam min al ci ak neex ak neexit aw neexit wal ak kàttan wa mazidil iman ak dolliku ngëm wal aqli ak xel wal ragbati ak xeemeem fil axirati ci alaxira rek fa inna taa'ata ndaxte topp yàlla tusmiru dafay meññi fay meññil dafay meññal hadihi samaraat yi la meññet wala bu dee nekkul lu mënta ñàkk muy continuer wala ci rek bokk na ci lor mooy yàlla moo di dafay xañ ne dafay xañ doomu aadama ji xalaawatu taa annahu yuxramu aji mooy ji yuxramu xalaawatu taa xalaawatu taati maanaam neexitu gëm yàlla topp yàlla nit ki bi topp yàlla bànneex bi mu ciy yëg dañ ko koy xañ ndax mooy kotub yàlla la moo tax bànneexam daa am fu mu jëm ba noppi ginnaaw fu mu jëm nag te jëmut ci borom bi azza wa jalla dañ koy xañ al jazaa'u min jinsil amal waaw buñ lay fay xeetu la nga jëfoon lañ lay fay ginnaaw nag sa bànneex danga koy jëmale ci mooy yàlla ah loolu rek lañ lay fay nag foofu rek lañuy yemale mooy bànneex gi deesu ko jëmale mukk ci ak topp yàlla nee na suy mooy suy jaamu yàlla du yëg du yëg jeexit gi ci xol bi jeexit gi te mooy neexitu jaamu yàlla gi ak kàttan gi muy àndal ak dolliku ngëm yàlla ga xellu ak ci àllaaxira xellu ci lu koy njariñ alaxira ak xeemem alaxira ga loola ci boppam dafay du ko yëg du yëg neexeetu topp yàlla du yëg kàttanu kàttan gi muy àndal du yëg itam ngëm yàlla doole gi war ci topp yàlla googu ak xel mi doole gi mu a dooleeku ak xeemem téef alaxira ni mu war a dooleekoo loolu du ko yëg ndax topp yàlla day génne day meññi day meññil meññati yi li muy meññi mooy meññeet yi lay lay génne ci doomu aadama lay indil doomu aadama meññeet yi la koy indil dafay meññi moom saraxatan léegi su fekkee nag meññeet yooyu génn ci topp yàlla gi juddoowul ci ak topp yàlla li muy tekki mooy doomu aadama ji perte na wal iyaazu billah an tamna'a qalbahu min taraxulihi min ad-dunya wa nuzulihi bi fa inna alqalba la yazaalu mushattatan mudayyi'an hatta yarhala min ad-dunya wa yanzila fi al-akhirah fa idha nazala fiha aqbalat ilayhi wufudu at-tawfiq wal-'inaayati min kulli jiha wa ijtama'a 'ala jam'i atrafihi wa qadaa'i jihaazihi wa ta'biyati zaadihi li yawmi ma'aadihi wa ma lam yatarahhal ila al-akhirati wa ma lam yatarahhal ila al-akhirati wa yahduruha wa yuxdiruha fattacabu walcanaau wattashattutu walkasalu walbataalatu laazimatun lahu laa maxaala bu bu waxee itam bu waxoon wa man lam yataraxal ila alaaxirati wa yuxdiruha ba tey baax na. minha minha minha bokk na ci mooy yàlla yi lor yi mooy an tamnaa mooy dafay dafay xañ dafay tere qalbahu ab xolam min taraxuli min taraxuli ci ak laxasam ak tukkeem min ad-dunya bàyyeekoo ci àdduna. wa nuzulihi ak wàccam bi saaxatil qiyaamati ci atub yawmal qiyaam li mu wax fii mooy lan nee na bokk na ci lor yi mooy mooy yàlla dafay dox diggante xol bi ci muy génne ay xalaatam ak bëgg-bëggam ci àdduna jëmale ko ci àlaxira da koo waxee ci waxiinu laxas jóge ci àdduna wàcc ci atub atub yawmal qiyaam maanaam day tax du mën a dëddu àdduna la bëgg a wax day du mën a dëddu àdduna ndax du mën a génn xalaatam ak xolam ak yëg-yëgam du mën a génn ci àdduna jëm ci alaxira mu ne fa innal qalba ndaxte xol bi xol ba laa yazaalu du dañ mushattatan di li ñu teqale mudayyaan di li ñu sànq xatta yarxala mate bu daa laxas mel ne dunia bàyyi bàyyi ko ci àdduna jóge ci àdduna wa yanzila mu wàcc fil axira ci axira ci alaxira na xol bi bu fekkee dafa addu bëti àdduna kese la yor àdduna yi kese moo ci nekk day tàqali day sànku du mën a nekk équilibre du mën a nekk ci moom bate bu dafa génn ci àdduna dem ci alaxira yor bati àdduna bati alaxira lépp lu muy def rek njariñu alaxira dana ca nekk su loolu xalaas te xam nga ne am na ñoo xam ne bati àdduna rek lañ yor bati àdduna bu ñuy wax sax day feeñ ci seeni wax anam ñoom dañuy jàpp ne alaxira moom ñëwagul daal seen yoon nekku ca ndax luñ gisul moom seen yoon nekku ca ci yàlla la aju moo tax ginnaaw daal li teew mooy ñoom gisuñu àdduna gisuñu alaxira gisuñ bàmmeel gisuñ dara kon daal mooy li leen jariñ daal mooy àdduna rek seen yoon nekku ci leneen lépp lu leen koy xañ ca kaw lañ koy ca suuf lañ koy teg donte sax ci diina lay doon donte sax diina dafa ñëw soxla soxla ci ñoom dara loo xam ne xëy na dafa juyoog seen bëgg-bëggu àdduna wala seen yittey àdduna dañ koy teg fi suuf mën nañoo ŋàññi diine sax wala ñu ŋàññi kilifay diine wala ba li ñu mooy di ñu ŋàññi ñi nga xam ne ñooy Eh, boroom xam-xam diina diine yi di eh, ñi nga xam ne ñoo di njiital diine ji te moo di ñu mag ña saxaaba yaak ñu mel ñu mel ñooñu loolu lépp mooy yàlla moo koy waral mooy yàlla gu bari gu ëpp moo koy waral nee na fa ida nazala bu wàccee fiihaa ci moom iqbalat wala aqbalat day day dëgmal day dëgmal ilayhi jëm ci moom bu fuudu tawfiqi yuug si dëppale mooy mboolooy dëppale ga mbooloo mbooloo dëppale ga wala inaayati ak yittewoo ko min kulli jihatin ci bépp côté ci bépp wet nee na su fekkee dafa dëgmal adduna nag dafa dëgmal alaxira bu wàccee ci alaxira su fekkee alaxira rek moo koy tax di def su boobaa kon nag mboolem lu aju ci wàllu tawfiq mbooleem mbiri tawfiq su ay du mooy mbooloo muy ñëw da koo waxee da koo firee noonu rek pour bëgg a leeral euh, dëgg-dëgg mbir mi solo gum am solo waaye xam nga jubluwu ci mboole doomu aadama li mu bëgg a wax rek moo di mbooleem yu aju ci wàllu tawfiq mbir yoo xamee ne day dimbale doomu aadama ci lu koy may tawfiq ak yittewoo e, mbirum mbirum alaxira yooyu yëpp da koy dëgmal si su fekkee daa wàcc ci àdduna ci alaxira yor beti alaxira di def ngir alaxira wa man arada alaxirata wa sa sa'a sa sa'yaha ni ko yàlla waxee ci suratul isra ku namm alaxira jëfal ko ak jëf jëfal ko jëfam ja wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min ànd ak sellal li muy def yàlla rek tax fa ulaa'ika kaana sa'yuhum mashkuura ñooñu seeni jëf dañuy nekk lu ñu sant kon mboolooy tawfiq ak yittewoo mbirum alaxira yépp dañ koy dëgmal si su fekkee daa wàcc ci alaxira ci côté bu nekk nag lépp loo xam ne lu koy may tawfiq rek ak lu koy may yittewoo alaxira day da koy dëgmal si mu ne wajtamaa tamu daje ala jam'i atrafi ji dajale ci dajale Eh, ay catam wa qada'i jihaazihi ak jeexal ak wàccaayam eh, passé pare ci ay wàccaayam wa ta'bi'ati zaatihi zaadihi ak waajal ak yóbbalam li yawmi ma'aadihi ñeel bisub delloom ba nee na bu bu loolu xasee am nag lay juddoo ci loolu mooy lan moom dafay day dajale nag ay catam maanaam li nga xamee lu mënta ñàkk la ci dundam lépp da koy dajale maanaam zalika la ko war lépp da koy def day jeexal itam ak wàccaayam lépp loo xam ne rek lu mu war a soxla la ci alaxira da cay nekk maanaam zalika mooy foo ko fekk maanaam moom daal lépp lu mu war a def ci li ko yàlla sant diggante ak moom da koy def day waajal itam ab yóbbalam ñeel bisub delluwaayam te mooy bisub faatu ndax dëdd na àdduna léegi ginnaaw dëdd na àdduna alaxira la dëgmal si nag su boobaa da koy jëfal hmm? tazawwad tazawwad min at-taqwa fa innaka raahilun falaa budda min zaadin li kulli musaafiri waaw da ngay ragal yàlla ndax lu mën a xew moom dangay ngay génn ci àdduna moom ndax kuy kuy kuy tukki nag nga am yóbbal hmm? wa kam min arusin zaffafuha li zawjiha waqad qubidat arwaxuhum laylatal qadri bari aana seet bu ñuy boo xam ne dañ koy euh, dañ koy waral di ko war mu jëm ci kër borom këram te ñoom ñëpp ngëb nañ seen euh, gud euh, seen seen guro duñ fekk laylatul qadri nasalullaha salaamata wal afiya wa kam min fatan yumsi wa yusbixu laahiyan wa qad nusijat akfaanuhu wa huwa laa yadri loolu imaam Shaafi'i waxoon bari aana jenn su nguur soo xam ne dafay xëy ak a gontu di fo te ràbb nañ ay càngaayam teegu ko wa kam min fi sigaarin yurtajaa tuulu umrihim wa qad udxilat arwaaxuhum dammata alqabri bari aana ay nit ñoo xamee ne wa kam min shuyuxin bokk ay sëriñ yoo xam ne ñu mag ñoo xamee ne wala ak ay gone dañoo yaakaaroon ne seen dund day gudd waaye ndekete yoo seenu dugg bàmmeel jege na mu ne wadaawim ala taqwal ilaahi wadaami wadaawim ala taqwal ilaahi fa fa innaha amaanun min al ahwaali fi yawmil xashri fi mawqifil xashri na nga na nga na nga na nga taqaw ragal yàlla ndax kat mooy sécurité bi lay muccal ci bisub tiitaange ba taxawaay boobee nit ñi ñu pang leen tiitaange yi am ci taxawaay ba ñu pang leen doomu aadama yi dina jëmale fi sunu borom tabaaraka wa ta'aala uxshuru alladhiina zalamu wa azwaajahum wa maa kaanuu yu'baduun wa maa kaanu ya'buduun wa yawma yuhsharu a'daa'u llahi ila an-naari fa hum yuuza'uun bis boobu dina mucc mu ne wa man lam yataraxal koo xam ne nag laxasut ila al-aaxira bi jëm ci aaxira jëm ci bisu mujj ba wa yuhdiruhaa tam koy teewal mu koy teewlu fa taabu nee na coona wal anaawu ak li nga xam ne moo di ak sonn wa tashattut ak taqaliko wal kasalu ak taayel wal bataalatu ak neenal laazimatun aji taqoo la lahu ñeel ko la maxaala kenn tane wala ji nekkul lu jomb nee na koo xam ne nag laxasoo jëm ci alaxira dëdduwoo àdduna laxasoo jëm ci alaxira di ko teewlu sab xol jamono ji nekk nee na coona akuk sonn akuk tàqalikook tayel ak neenal say mbir mooy taqoog yow jamono ji nekk rek yooya ca lay nekk lu mu war a def naan naa bàyyi ba subaak yu nekk mu dugg ca te xam nga ne loolu moom ku ca nekk moom pour mooy yàlla mooy yàlla dalay yomb mu ne wa minha bokk na ca i'raadullahi dëddug yàlla wa malaa'ikatihi ak malaa'ikaam e, wa ibaadi ak jaamam anhu ci moom wal iyaadu billah fa inna al-abda ndaxte jaam ba jaam bi idaa a'rada bu fekkee dafa dëddu an taa'atillahi wala stop yàlla washtaghala te mu soxlawoo bi ma'aasihi ma yittewoo bi ma'aasihi ci de ko moy ay moyam a'rada Allahu anhu yàlla dëddu ko fa a'radat mu dëddu anhu ci moom malaa'ikatu ay malaa'ikam wa ibaadu ak i jaamam wal iyaazu billah kama annahu ni ko moom ba tey idaa aqbala ala allah bu dëgmalee yàlla aqbala allahu alayhi suñu borom dëgmal si dëgmal si ko wa aqbala mu dëgmal mu dëgmal bi quluubi xalqihi ci xoli ay mbindeefam ilayhi jëm ci moom bokk na ci lor yi mooy yàlla di indi moo di yàlla dalay wan ginnaaw malaaka yi wan la ginnaaw ay jaamam itam wan la ginnaaw waliyasu billahi tabaraka wa taala nasullaha fa nasiyahum mooy dañoo fàtte yàlla borom bi bàyyi leen xalaas nee na jaam bi su wanee ginnaaw topp yàlla yittewoo mooy yàlla su borom da koy wan ginnaaw malaaka yi wan ko ginnaaw ay jaamam jaamam yu sell sell ya wan ko ginnaaw moo tax ku baax du ànd ak ku ban mukk waaw ñoom ñaar duñu ànd de ndax bokkuñu moo tax wa ma yastawil a'ma wal basir wala dhulumat wala nur ñoom ñaar bokkuñu te ku yàlla wan ginnaaw ak malaayka yi nga alku ni niki noonu itam nag ku dëgmal si yàlla yàlla dëgmal si la day def itam xooli jaam ñi ñu dëgmal si la moo tax borom bi nee na inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula déedéet dafa wax de sax inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda ña gëm yàlla tey jëf-jëf ju baax suñu borom da leen mi defal ak wudd nit ñi dañ leen di sopp nit ñi dañ leen di sopp moo tax